waanahu radia allahu aanhu anna imra'atan sawdaa kaanat taqummu almasjida aw shaabban fa faqadahaa aw faqadahu rasulullahi sala allahu alayhi wasallam fa sa'ala anhaa aw anhu fa qaaluu maat qaala afalaa kuntum aadantumunii bihi fa kaannahum saggaruu amrahaa aw amrahu fa qaal dulluunii alaa qabrihi fa dalluuhu fa sallaa alayhaa summa qaal inna haadihi alqubuura mamluu'atun zulmatan alaa ahlihaa wa inna allaha ta'aalaa yunawwiruhaa lahum bisalaatii alayhim muttafaqun alayhi qawluhu taqum wa bifatxi ttaa'i wa dammi lqaaf ay taknus walqumaamatu lkunaasa wa aadantumuni bimaddi lhamzati ay aclamtumuni kon alimaamu alxaafidu nnawawi rahimahu llahu taala ñuy ñëwaat ci buntu bi nga xamante ne mooy buntu fanweer ak ñaar ci téere bi wala muy garab bi nga xamante ne mooy numéro fanweer ak ñaar ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadis bi nga xamante ne nii moom moo na ñaari xadis bi ñu mujj woon a gis mooy xadisu wa mawlaana abu hurayrata radiyallahu taala anhu wa muy xadis numéro deux cent cinquante cinq muy xadis bi nga xamante ne mooy xadis jur eh, ñaar téeméer ñaar ak juróom fukk ak juróom loola le nelo nele mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon tey mu ne woon yonent bi alayhi salatu wassalaam de nee na nee na git gi day ñëw mu ne yawmal qiyaam de dañuy nit ki day ñëw ki nga xam ne ko màgg la te duuf bésu ba waaye de du daal di nekk koo xamante ne nii kuy pesale ca balance la nga xamante ne nii mooy laafu yoo kon nag mu ngi noonale walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi nga xam ne moo ci tegu ci tool bi ci téere bi mooy xadis bi nga xamante ne mooy numéro deux cent cinquante six ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ngi koy jëlee ci bi nga xamante ne nii moom la jële woon xadis bu mujj biñ gisoon jotaay bii ñu weesu dañu fàttali ko léegi rek mu ne wa ba léegi ñu ngi jële ci moom muy saydina abu hurayrata radiyallahu anhu anna imra'atan sawda kene dafa am benn jigéen boo xam ne bu ñuul la woon kaana nekkoon na taqummul masjida nekkoon na koo xam ne da doon da doon da doon da doon bale li nga xam ne mooy jàkka ji mu ne aw shaban wala boo rek du jigéen waaye wala mu nekk benn jeune léegi nag fa faqadaha aw faqada léegi bu dee jigéen la ah yonent bi alayhi salaam jekki gisatu ko voilà aw faqadahu wala boog moom bu dee góor la mooy jeune la ku góor la mooy daal gisatu ko mu jekki daal gisatu ko rasulullahi kan moo ko gisatul ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nag loolu al imaamu nawawi ci liñ jàng sànq mu ne qawluhu taqum kanta kaddu googu baat boobu nga dégg nag ci xadiis mu ne taqumu mu ne huwa moom da bi fathi taayi mooy taaboo li nga xamante ne nii dañ koy fatxa ta ngay wax bul waxtu bul wax ci kon tala de mu ne wa dammil xaafi xaaf ba muy après taaba ta ku mu ne boobu da koy damma waaw maska damma lay doon de mooy taqu ngay wax bul wax ta wala taqa taqu ngay wax mu ne ay li muy tekki mooy taknusu mooy li nga xamante ne nii day day bale wal qumaama mu ne alqumaama nag mooy la fait di dajale mbalit yi ngir daal di leen daal di leen yóbbu ca santaare ba wala fa nga xamante ne mooy poubelle ba mooy alkunaasa mooy li nga xam ne mooy ak bale rek ni nga xamante ne nii moo tax mooy mooy na miknasa yooyu mooy ak bale ki nga xam ne moom ngay yor di duur duur ay coup bale mun nag mu ngi noonu le mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen laaj bi nga xam ne nag gaa yi gisu gisatul ndaw soosu wala waa jooju rek léegi dinañ ñëw est-ce que kooku réellement jigéen la wala góor la loolu insha allahu taala dinañu ci taxaw gis li nga xam ne moom la ci borom xam-xamu jomen bi di muhaddisuuna yi ak shuraahi rahmatullahi alayhim wax léegi kat bi nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñàkk gis nag fa sa'alaanaha mu daal di laajte mbiru ndaw soos wala aw anhu rek wala bu dee benn góor la benn jeune la it mooy wala wala mu laaj ay mbiram moom waajoo jële fa xaalu sahaaba yam ko laaj ñu daal di koy tontu ne ko maata ne ko ah bu dee góor la mooy faatu na bu dee jigéen la mooy maata de moom de daal dinay dem ci seel bi daal dinay génn àddina qaala yonent bi alayhi salatu wassalaam ne leen afala kuntum aazantumuni be moo ndax lan moo tee lan moo tayoo woon bi mu génnee àddina ngeen nekkoon ñoo xam ne da ngeen ma koy yëgal moo tax al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne ca suuf wa azantumuni bi maddil hamzati bu boobaa bul wax azantumuni de ah mooy hamza boo bële dañ koy bu baax azantumuni bul wax azantumuni mu ne ay lim ci jublu mooy ah lam ah lamtumuni moo lan moo leen tere woon daal di mooy yëgal mooy bi nga xam ne ci la génn àddina léegi nag bi nga xamante ne ni al imaam ki nga xam ne book saa eh, al sahaabi boog al imaam Abu Hurayra radiyallahu mu ne bi leen yonent lay saa saa waxee loolu ne waa lan moo tere woon ngeen ma ko mu ne faka annahum dafa meloon ni ñoom sagharu amraha dañoo dafa néewal seen ñoom daal dañoo tuuti la mbiram mel ni daal ñoom dañoo tuut dañoo suuf tuutil ay mbiram mooy ah ñoom de xanaa nag eh, yonent bari saa saab ak fa mu toll moom jarul ñu ñu ñu koy déranger parce que kii moo génn àddina daal léegi nag mu ngi noonu le aw amrahu wala rek bu dee jigéen nga mbiram wala rek bu dee ab jeune la muy mbiram moom ma le fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ ko tontoonee mu ne dulluni ala qabri mu ne tegtal leen ma indiqué leen ma daal di leen may diriger tegtal leen la ala qabrihi fa nga xam ne fa ngeen ko denc fa dalluuhu ci lañu ko tegtal nag fa salla ba mu ba ca xabru ba fa salla alayha fa nga xam ne mooy ca tomb ba wala tomb ba fa nga xam ne fa lañ denc ndaw soosili wala waajoojee yonent bi alayhi salaatu wassalaam aksi fa salla alayha fekk na mu ci julli ci kaw julli ko waaye moom mu ngi ci kaw ci xabru bi tumma qaala ginnaaw gi mu ne moom alayhi salaatu wassalaam inna hadhihi alqubur gis nga bàmmeel yii nii wax ko mboolooma ma mamlu'atun dafa fees dellu zulmatan ak lëndëm de dafa fees dell li nga xamante ne mooy lëndëm de ala ahliha ci ay ñoñam mooy ñi ko dëkke wa inna allaha te yëg leen ne borom wa taala yu yunawiruha day nekk koo xam ne di leeral li nga xamante ne nii mooy bàmmee lii lahum ñeen leen bi salaati alayhim li ko waral nag mooy julli ji nga xamante ne nii moom laa leen di jullee kon nag dee leen ma yëgal ñi nga xam ne ñooy génn xeet wi mu ne xadiis bii de muttafaqun daal dinay dëppoo soloo ko alayhi ji moom mooy kan al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayri wa an-Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi laaj bi mooy est-ce que Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo naka noonu al imaamu Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani rahimahullahu taala ak Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ñu gën koo xame ci ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' kanta al-imaamu al-Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ay bërëb yoo xamante ne ni yu bare bari la de kon nag nañ ci jël benn rek ci bërëb yooyele nga xamante ne ni al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu wax ci kitaabul janaa'iz wala nañ jël ci kitaabul janaa'iz kitaabul janaa'iz téere bi nga xam ne mooy wax ci li jëm ci wàllu néew yeeg yooyu ak seenu toppatoo leen ba niñ leen di jébbale seen borom tabaaraka wa taala mu ne baabu salaati ala al qabr baabu buntu as-salaati julli ala al ci ab xabru ba'da ma yudfan ginnaaw ba ñu dencee ka nga xam ne moom lañ denc ja xabru ba pare nga ñëw jullee ko mu ne haddathana nañu de Muhammad ibn al-Fadl sama sëriñ di Muhammad ibn al-Fadl al kooku mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'man al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne moom de nee na haddathana nettali nañu Hammad ibn Zayd di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il rahmatullahi alayhi moom itam al-Basri rahimahullahu ta'ala an Saabit moom moo ko jëjële jële ci Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Basri moom tamit nga gis ne ñii ñëpp waa Basra lañu woon Saabit mi mooy taalibe al-imaamu Anas ibn Malik bu mag bi radiyallahu anil jamii tey nag jëlawul ci Seydina Anas an Abi Rafi' moo jële ci ki nga xam ne mooy Abu Rafi' rahima radiyallahu anhu nga xamante ne Abu Rafi' mii nii rahimahullahu ta'ala muy Abu Rafi' am nañu ne Nufay' la tudd waaye Abu Rafi' as-Sa'i' al-Madani dëkkoon wàccoon fa nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy eh, eh, eh, Basra am ñu ne mawla doom bu doom bu jigéenu Seydina Omar la ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo da al-Adawi mawlahum as-Sa'iq al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala moom nag nekkul woon li nga xamante ne nii mooy nekkul woon saxaaba moom Abu Rafi mi bokkul Abu Rafi bële saxaaba bi de an Abi Hurayrata moom moo ko jëlee ko da ngay gis ne hadis bi ñoom ay basor yoon lañ mooy càllale waa basora lañu li nasaraan yi taba ñoom di wax naan basora muy fële ca sudu arak ca suufu Irak dëkk bu mag boo bële di basra yëg nga ñoomal dégg nga ñuy wax al imaamul Hasan ibn Yasaar al basri rahimahullahu taala foofu moo doonum dëkkam moom ñoom ñii ñépp càllale waa Basra ngi an Abi Hurayrata ñoo ko jële ci Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu anna aswadan anna aswada rajulan aw imra'atan kaana yaqummu al-masjida famaata wa lam ya'lam an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi mawtihi fa dhakarahu dhaata yawmin faqaala maa fa'ala dhaalika al-insaan qaaluu maata ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam qaal afalaa aadantumuni fa qaalu innahu kaana kada wa kada qissatuhu qaal fa haqaruu sha'nahu qaal fadulluunii alaa qabrihi fa ataa qabrahu fa sallaa alayhi nii nii bokk na wax nañ la al imaamul Buxaari rahimahu llahu taala ci fi mu ko indi dafa bari fii nii mu ne kon ñi mu wax ci gàttal mu ne dafa am imaamul Abu Hurayra mu ne dafa am denn ku ñuul koo xamante ne nii moom ak góor la woon wala jigéen boo xam ne moom kaana nekkoon na yaqum mu doon bale al masjida jàkka ji buñ nee masjida nag mooy jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fa maata mu génn àddina walam ya'lamin nabiyyu yonent bi alayhi salatu wassalaam yëgul woon ne génn na àddina bi mawtihi xamul woonu génn àddina fa zakarahu mu daal di koy tudd zaata mu mooy daal muy wax ba ne waa ana diw ah benn bés ma mu ne maa faala mu lan la def zalika al insaan nit koo kee doon ñu ba di bale jàkk ji moom anamu xaalu ñu ne ko maata ya rasulallah a ah, moom di génn na àddina yow ndawal yàlla lii sallallahu alayhi wa sallama xaala mu ne leen afala ni moo yéen lan moo leen tere woon ngeen bàyyi ngeen ngeen yëgal ma ko ah fa xaalu ñu ne ko innahu kaana kada wa kada ñu ne moom de mbiram lii wak lii woon ah qissaam mooy ak net nettaleem léegi nag xaala mu ne fa xaqaru sha'na mooy daal boo gisee ñoom daal daa mel ni dañoo doya deloon daal mbiram mooy jàpp a ah jarul woon nag wax dëgg yàlla yonent bi yi salaatu salaam nag ñu koy ñu koy déranger daal ci yu mel ni xaala mu ne dullu fa dullu nii ay waay tegtal leen manu mu gën gaawe ala qabrihi ci li nga xamante ne nii mooy xabroom de léegi fa ata qabra mu dikkal xabroom moom alayhi salatu wassalam bañ ko ko tegtalee fa salla alayhi mu daal di julli noonee bokk na kon lii la ko imaamul Buxaari rahimahullahu taala indi fii kanta al imaamu Muslim rahimahullahu taala moom mu ko indi ci kitaabul janaa'iz baabu alsalatu ala alqabre buntu bi nga xam ne mooy wax ci julli ci li nga xam ne mooy bàmmeel mu ne wa haddathani nettel na nett surah yi ko def nag ñi ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy ñooy sara wa haddathani moom waxoon nañ le téere yi kitaab yi kese la imaamu muslim daal di def rahimahullahu taala kanta abwaab yi baabu nangam ak nangam loolu moom du moo ko def de contrairement ak al imam abu abu abdillah muhammad ibn isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom yooyu yëpp moo ko defal boppam kon mu ne wa haddathani imam Muslim Abu Rabi' az-Zahrani wa Abu Kamil Fudayl ibn Husayn al-Jahd al-Jahdari rahmatullah alayhi mu ne ñii ñëpp ñoo ma solo ñoom la ñoo ma nettali muy sama ñaari sëriñ yi muy Abu Rabi' az-Zahrani muy Sulayman ibn Dawud al-Ataki Abu Rabi' al-Azdi az-Zahrani al-Basri Baghdaadi rahimahullahu taala wa Abu Kaamilin ak sama sëriñ beneen boo xam ne mooy Abu Kaamil loolu moo doon dakkantalam waaye turam moo doon Fudayl ibn Husayn al-Jahdari muy al-Fudayl dañuy wax Fudayl di wax al-Fudayl Talha al-Basri yi moom itam dëkkoon Basra nga gis ñii itam sàlla la waa Basra la waaye tàkkantalam moo doon Abu Kamil al-Jahdari rahimahullahu taala mu ne wal lafdu kanta kaddu yi nga xam ne moom laay utiliser moom laay indi fii li Abi Kamil sama bi Abu Kamil bi mu mujjee tudd nag moom la mu ma ko nettalee moom laay indi fii ci téere bi mu ne kon xaala sama ñaari sëriñ yi yëpp nee nañ waaye wax na la expression yi dëgg-dëgg mooy ki mujjee dundu ma ne haddathana nettali nañu Hammad muy Hammad mu ne wa huwa ibnu Zayd imam Muslim ne te mooy ibnu Zayd gis nañ ko sànq ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala al-Basri an Thabit al-Bunani mu jël ko ci Thabit ibn Aslam al-Bunani moom al-Basri moom itam mu jël ko an abi Rafi' muy abu Rafi' miñ la wax léegi tudd nañ ko sànq tamit an abi Hurayra ta mu jël ko ci sayyidina abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna imra'atan sawdaa kaanat taqummu al-masjida aw shaabban fafaqadahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fasa'ala anhaa wa anhu faqaaluu maat qaala afalaa kuntum aadantumunii qaal fa kaannahum sagharu amraha aw amrah fa qaal dulluni ala qabrih fadalluuhu fa salla alayha humma qaal inna haadihi alqubuura mamluu'atun zulmatan ala ahliha fa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salaati alayhim da ngay gis na al imaamu muslim mooy imaamul nu tudd euh, imaam bi ñu euh, euh, an-Nawawi mooy bii la indi léegi kon loolu moo jëm ci wàllu taxriij bi léegi nag ñu ñëw taxaw tuuti ci xadiis bi walillahi alhamdu wal minna léegi kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne annam ra'atan sawda alhamdulilah benn jigéen boo xam ne bu ñuul la woon da doon bale jàkka ji wala benn jeune loolu boroom xam-xam yi dañuy lijjanti mais mais kat benn jigéen walla benn góor al imaam al xaafid ibn Hajar rahimahullah bi muy saraali ci kitaabu salaa ah baabu kansil masjid yi waaw mu ne. anna mooy lii nag sikki sàkk la mu ne ashakku fiihi min saabit est-ce ku jigéen la walla ku góor mu ne loolu moom sikki sàkk bi ci saabit la jóge ci saabit la jóge ayu ah saabit ibn aslam lu dax mu ne li annahu rawahu anhu jamaatun hakaza ndax mbooloo mu bari solo nañ ko ci saabit sikki sàkk bi nekk ci góor walla jigéen la aw min abi rafi' wala boog lu ci saabit waaye wala ci abi rafi' mi nga xam ne moo nekk ci kaw mooy moom mi nga xam ne ci moom la ko saabit jëga ñaar yi wa am soit sikki sàkka la moom Seydina Abu Hurayra moom sikki sàkkawul ci kan la xam na góor la walla jigéen sauf que ba mu ko nettalee soit Abu Rafi moom moo dem ba ci biir xamatul li ko Seydina Abu Hurayra est góor la wala jigéen wala boo ki mu ko nettale muy Saabit ibn Aslam rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoom moom ci boppam moo sikki sàkk ndax góor la am jigéen waaw mu ne nag ah, dina ñëw mooy imaamul Buxaari na ci indi ci baab yuy ñëw léegi bunt yuy ñëw foo xam ne foofu dane wala uraahu illa imra'a foofu mu jaar ci Hammad ci sanad bii mu ne man gisuma ma ne njortuma ne lu dul ne moom jigéen la mooy du góor mu ne liy wane ne sikki sàkka la léegi nag muy leeral kan la mais léegi góor la am jigéen comme que xam nañ ne sikki sàkka bi soit ci Abu Rafi' la wala ci saabi mu ne wa rawaahu ibnu Xuzaymata mu ne al imaam ibnu Xuzayma rahimahullah soloo na ko min tariq al-Alaa ibn Abdirrahman mu jëla ko ci yoonu al-Alaa ibn Abdirrahman an abiihi mu jëla ko ci baayam an abi hurayrata mu jëla ko ci Seydina Abu Hurayra foofu fa qaala imra'atan sawdaa wa lam yashuk foofu dana jigéen la bu ñuul moom sikki sàkkaw mu ne raka woon wa rawaahu al-Bayhaqi mu ne al-imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi Abu Bakr ash-Shafi'i rahimahullah moom soloo na ko bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne bu baax la min hadiisi ibn Burayda doomu Burayda an abiihi mu jaalu ko ci jële ko ci baam bi Burayda radiyallahu ta'ala anhuma fa sammaha foofu moom dafa tudd sax ne kooku ni mu tuddoon non seulement du jigéen mais waxul ne jigéen kese la mais dafa joxe sax turam ne Ummu Mihjan <laughs> ne Ummu Mihjan la tuddoon <laughs> waaw Ummu Mihjan li ñuy def nisaa'un hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala jinaana al-'ulaa maskanahunna wa ma'waahunna gisoon nañu ko Ummu Mihjan Ummu Mihjan lañ mujj woon gis boo ko bu dee mas koo déglu <laughs> loolu nag def na ñaata at c'était en treize jàpp deux mille quatorze voilà mooy presque def na dix ans mu ngi ci archive bi ah nisaa'un hawla rasul les femmes autour du prophète sallallahu alayhi moom mu ngi ci mujj woon gis ummu mihjan waaw am euh, riwaay boobu moom bu imaamul Bayhaqi bi dane sax moom la woon noonu la tuddoon waxul ne jigéen kese la waaye dafa joxe sax turam ne Ummu Mihjan al-Imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'aala mu ne wa afaada taje foofu joxe na njariñ am na ladi ajaaba nabi kii tontoon Yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu laajee anamu di laaj ay mbiram ne ko foofu ci riwaay boobu dana Seydina Abu Bakr as-Siddiq moo ko tontoon radiyallahu anhu mu ne wa zakara al-Imaam al-Haafiz ci al-Fath bale mu ne wa zakara Ibn Mandah fi saxaaba Imaam Ibn Mandah solo na ci téere boobu saxaaba mu ne ndaw soosu Xuraqa wala xuruqa la tuddoon benn jigéen boo xam ne bu euh, euh, bu noir la woon bu ñuul la woon boo xam ne moo doon jàkk moo doon bale jàkka ji waaw mu ne nako noon wa waqa zikruha fi hadith Hammad ibn Zayd mu ne tamit euh, rot na tudd ndaw si turam ci hadith Hammad ibn Zayd mu jëla ko ci Saabit tey cette fois ci mu jaar ci sëriñam bu mag naan Anas waaw mu ne wa zakaraha ibn Hibbaan fi sahaaba bi daalika biduuni zikri sanad imaam ibn Hibbaan tudd na ko ci téere ba sahaaba ba pare tudd ne Ummu Mihjan saa mu tudd sanad bi mu ne fa in kaana mahfuuzan fa haaza ismuhaa wa kunyatuhaa Ummu Mihjan mu ne loolu bu dee jàpp nañ ko moo kon xam naa al-Xuraqa wala Xuraqa wala Xuraqa la du tuddoon waaye dàkkantalam moo doon Ummu Mihjan kon affaire baa ngoog première côté bi nga xamante ne nii moo jëm moo jëm li nga xamante ne nii mooy anna imra'atan sawdaa aw shaban kaanat taqumul masjid aw shaban loolu leer kon mooy jigéen la woon du de voilà benn jigéen la woon boo xamante ne euh, moo doon ummu mihjan radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon ginnaaw bi loolu leere mu ne fa faqadaha kon xam nañ ne jigéen la aw faqadahu wala bokk mu daal di koy ñàkk gis rasulullah ndawal yàlla le fa sa'ala anha mu laaj ay mbir mu léegi kaana taqumu al masjida loolu dañ ciy jànge ne kon daga mooy e, e, waru mooy mooy daal yoonaluk di toppatoo cetu jàkka yi ndax mooy néegu yàlla yi ñoom ndax borom bi moo ne wa anna ma masajida lillah waaw wa anna al masajida te dégte ah jàkka yi de lillahi borom bi tabaraka wa taala la ñeel kon loolu dañ ciy jàngaleel yoonaluk di toppatoo cetug jàkk yi néegu yàlla lañ loolu moo tax boroom xam-xam yi euh, wute est-ce dañ koo war a panaalal mooy mu dàq ci dëkk bi wala boo mu yem kese wala yu mel noonu ba xanaa fi yey ramatula jàpp ne daa war a dàq ci dëkk bi parce que néegu bi yàlla la te gaa yi dafa am façon lii ñoo xam ne jàkka ji ci boppam na mu mel bu bu jàkka ji melul yenn kii duñu ñëw te tamit dañuy dañuy ñàkkal solo jàkka ji parce que demewul ni mu war a dem ndax dafa am ñoo xam ne noonu la mel bu jàkka yi panaalewul rek dañ koy doyadil waaye insha allah mooy jàkka daal na nekk loo xam ne lu correct la mu bañ a nekk loo xam ne day fitnaa laate itaaral jàkka yi loo xamante ne ni mu dugg ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax sayati zamanun ala ummati dina ñëw de ak jamono ci sama xeet boo xamante ne yatabaahuuna bil masaajidi thumma laa yu'ammiruunahaa dañuy puukare wonte ci seen jàkka yi ñuy am ñii naan suñu jàkka ji xam nga ne kenn amul jàkka ju mel nii waaw mel ni affaire yi ay concours la ci kan moo gin a rafet le ngir jaay ko ñeneen ñi waaye kenn du ko dundal presque kii di fa ñëw waaw boo mayul yenn jàkka yu mel noonu bu tisbaar jotee wala tàkkusaan te du xew wala xewu fa du événement boo mayul premier jàkk rakka bi premier sàpp bi ci boppam xaaj bi du fees waaw gaa yépp a ngi seen kër yi wala sax faalewuñu ko loolu nag amul njariñ kon eh, kon loolu di toppatoo jàkka ji ak ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci ña nga xam ne ñooy def lool di bale jàkka ji di aspirer tapis yi di fëgg poussière yi di dindi poussière yi ci kaw ak lënd yi ak yooyu di ko cuuraay tamit ak di fa xeeñ neex di fa parfum di fa def ay yu mel noonu loolu lépp dafa am solo dafa bokk ci màggal li nga xam ne moom symbole la ci symbole lislaam muy almasajid muy jàkka yi voilà moo tax ndaw sii doon ko taxaw bi nga xamante ne nii yonent bi alay saat saab jekki nag gisatu ko fa faqadaha aw faqadahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam après mu laaj ay mbiram loolu it dañ ciy laaj xame ne kiy jàngale ak kilifa gi bu nekkee ak ay taalibe wala ak ñi nga xamante ne ñooy ay nawleem ndax ku nekk sa nawle nga yonent bi alayhi salaam mooy sangu ñëpp waaye saxaabaam yi da leen a nawloo woon waaw jàppawuloon leen ay suusom wala wala ñii duñu dara wala wala ay yu mel noonu déedéet bëgg dara wala mu ñëw wax kenn wax leneen mu bàyyi li mu wax jàppali keneen ki li kenn ci ñoom wax ak walla ñenn ci ñoom voilà kon loolu yëpp dafa am solo mooy di nawloo nit ñi nga xam ne bu ngeen di nekk di ànd ngeen jekki gisu ngeen kenn am ci kenn ci yéen